wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi léegi ci ci gàddaayu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi newoon ci feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina moom sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañu feebar boobu lu ko jiitu woon ba'th seydina Usaama alxibbu ibnu alxibbi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma gisoon nañ ne bim waajalee armée boobu muy sariya boobu tuuti lañ ci teg daanaka am nañu ne sax ci suba ga ci la ko feebar bi daldi dugg moom alayhi salaatu wassalaam dikk ko bopp buy metti wa huwa inda sayyidati Aisha bint Siddiq mu jóge woon ci albaqin jóge woon ci benn rob moom salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi eh. ñu ngi doon gisoon nañ ne teewu ko woon bi mu koy doora dal di dem ci soxnaam yi ku aye rek mu dem fa nga fa kooka aye ba ni nga xam ne moom sallallahu alayhi wa sallam la ko dul maneeti mu woolu mu dajale leen wax leen ngir ñu an yumarrada inda Aïcha ngir ñu daldi koy may mu daldi dem nekk kër Sayyidatu Aïsha fi nga xamante ne nii fa lay fajoo ba wér ndéem borom bi subhaanahu wa ta'ala daal dinay tudd ci loolu wér ah, gisoon nañ ne ci ba mu fa newee nekk Sayyidatu Maymuna fa la ko feebar bu tar bi kon dale fa la ak a accentué ba moo tax sax ku mel ni sayyidatu Asma bint Umays mu ne foofu la tàmbalee ndax fa lañ gise signe bi nga xam ne moom mooy feebaroon na waaye da ko doon sooxaale teewu ko woon di dem ci ku aye mu dem ci yow waaye nag bii bi mu ko ginee sonal mu fekk ko nekk sayyidatu Maymuna bint al Harith alhilaaliya radiyallahu taala anha wa ardaaha ci la leen laaje ñoom soxnaam yi radiyallahu radiyallahu anhunna ngir ñu may ko mu dem saydatu Aïsha ci la ko seydna ali ak seydna al abbaas yeneen riwaayu ne seydna al fadl loolu wax nañ dinañ ñëw ci loolu inchaa allahu taala ba ni nga xam ne lañ koy yóbbee fi bayti Aïcha radiyallahu anha ba mu fa newee agsi woon nañ ci cinq jours avant moom alayhi salaatu wassalaam di génn àddina comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisa woon ku mel na imaam alxaafiz ibn kathir wax ko waaye na ko noonu qad rawaahu wax jooju noonu fi mu jóge mooy xadiisu jundub inda saxiixi al imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullaahi aleyhi moom mu ne jundub mu ne samictu radiyallaahu anhu wal xadiisu qad rawaahu abul xuseyn muslim ibn al xajjaaj alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullah alayhi mu ne sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qabla an yamuuta bi xamsi layaal mu ne dégg naa ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa muy wax cinq guddi laata muy génn àddina mooy xutbaam bi mu def te laata loolu dafa waxoon nañ ko sotti juróom ñaari njaq ay baagi ndox yoo xam ne yuñ jële ci teen yu wuute ñu daldi koy sotti ñu yëkkati ko mu toog ci benn récipient boo xam ne buñ doon fóoti ay yére la bu xas sa bint Umara radiyallahu ta'ala wa ardaahuma ñu sotti ko ba mu def leen siñ ne leen baax na doy na mu yëgug cawarte lool yëgug tan moom alayhi salaatu wassalaam mu daldi jóg ngir dem xutba ci julli ni jiite nit ñi daldi leen xutba xutbaam boobu moom lañ gisoon ci jataay bi weesu muy seydina abu sa'id alxuduriyu radiyallahu taala anhu moo ko nettali wa kadhalika rawaahu kathirun ñu bari ci saxaaba yi minhum ibn mas'ud wa ibn abbas wa ghayrihim wa kadhalika jundub alladhi dhakarnahu anifa ak ñeneen ak ñeneen ci saxaaba yi radiyallahu anhum ah ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne seydna abu said mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xataba rasulullah sallallahu alayhi wasallam an-naas mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa xutba nit ñi keroog te yawmul xamiis la woon muy bésub alxamiis muy bésub jeudi mu ne inna allaha xayyara cabdan bayna dunya wa bayna maa cinda faxtaara dalika alcabdu maa cinda qaala fa bakaa abu bakr mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane am na jaam boo xam ne de buur yàlla daf ko tànnaloo diggante àddina ak di la ne fa moom moom mu tànn la ne fa buur yàlla mu ne Seydina Siddiq daldi jooy ba pare tegoon ci kàddu yi nga xam ne moom lañ gisoon te waqad rawaahu al imaamu muslim foofu dane abdun xayyarahu allahu bayna an yu'tiyahu zahrata dunya wa bayna maa inda faxtaara maa inda fa bakaa abu bakrin wa bakaa seydna abu bakar di joojooyu metti fa qaala fadaynaaka bi aabaa'inaa wa ummahaatinaa seydna abu bakar di jooy ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jënd nañ la suñu bàyyeek suñu yaay yi beneen bi wa anfusana même suñu bopp sax ñun ñépp ñu jóge fi dootuñu fi ne a nga des fi moo ñu gënal loolu li nga wax nii waaw nee na am ay nit ñu doon wax waaw ah, maada yukki hada shaykh maada yukki hada shaykh waa mais paa lu muy jooy ah, am na ci benn riwaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi Seydina Siddiq di jooy dana ko laa tabki yaa Abaa Bakr waaw ñépp naan mais lu muy jooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko laa tabki ah, beneen bi yaa Abaa Bakr waaw mooy defal ndànk rek Abu Bakar waaw xam na ne ah ki fi xam fii ci mbooloo mi ki may wax jaam boobu mooy kan mooy Abu Bakar radiyallahu anhu nga ne ma mais Abu Muwayhiba moom waxoon na ko bu yàgg ma ne la waa Abu Muwayhiba bu doon mu ci mbooloo mi moom mën na xam kan la waaye ndax yonent bi aleyhi saa salaam wax na ko danaan ah kii de la ma waxoon lay cax nit ñi est-ce que nag ku dul woon man mi mu ko waxoon direct est dina ko xam Seydina Siddiq jëli moom boppam lay wax awey ah abdu bii du kenn waaw waaye ñépp nag ku dul moom jaaxle woon nga fa ajibna li bukaa'ihi an yuxbira rasulullah sallallahu an abdin xuyr ñun ñépp ñu jaaxle waaw waaye après lañ xam ne moo tax Seydina abu abu Saïd mu ne fa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mukhayyar wa kaana abu bakr a'lamuna bi rasulillah ci beneen bi wa kaana abu bakr a'lamuna bihi moom yonent bi alayhi salaam euh, euh, Seydina Siddiq moom comprendre na li yonent bi alayhi salaam di wax mu ne moom de xamoon na li kenn yonent bi alayhi salaam boppam lay wax waaw moom nag moo ñu gënoon a xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi moo tax Abu Bakr as-Siddiq huwa a'lamu as-sahaba itlaq waaw Seydina Siddiq loolu ñu bari nag bari na ñoo xam ne pourtant ni mu leere ñoom lool xamuñu ko waaye hada shahaadatu saxaabiyin aasha ma'a rabbaahu almustafa wa kaba wa kafa sayyidna abu sa'id alxudri radiyallahu anhu waaw fa fahimaha abu bakr radiyallahu anhu min bayni nnaasi fa baka wa qaala bal nahnu nafdiika bi anfusinaa wa abnaa'inaa wa amwaalinaa fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ala rislika yaa Abaa Bakr Allah Seydina Abu Saïd al-Khudri mu ne Seydina Siddiq moom comprendre na ndeke li Yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon wax waaw ah, moom comprendre na mais ñun comprendre ñoo ko woon min bay naas ci biir nit ñi kenn fa bakaa moo tax moo doon jooy ba pare naan ñun jënd nañ la jaay nañu suñu bakkan yi wa abna ana ak suñu bakkanu doom yi wa amwalina ak suñu alal yi ngir yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko ala ris ya aba bakr defal ndànk garaawul toogal ndax mbir mi dugg na ko hoo ñàkk tey tey euh, xali bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaritam bi tey lay dem mu ne ko bul jooy waaw laa tabki yaa Abaa Bakr ba pare mu teg ci ne inna min amanni nnaasi alayya fi soxbatihi wa maalihi Abu Bakr walaw kuntu muttaxidan xalilan lattaxadtu aba bakrin xalila walakin uxuwat alislaam laa tubqayanna fi lmasjidi xawxatun illa xawxatu abi bakr waaw radiyallahu an siddiq radiyallahu an siddiq radiyallahu ta'ala an siddiq wa an saxaabati rasulillahi ajma'in alayhi afdalu salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne inna min amanni nnaasi alayya fi soxbatihi wa maalihi abu bakr xoon naa la nag avant lii am na lu xewoon loo xam ne seydina wa mawlaana ibnu abbaas nettali na ko te loolu wax nañ la buñ paree ci lii dinañ ci ñëw ah dinañu ci ñëw insha allahu taala mu ne kon inna a min amanni ki nga xam ne moo gina a mën a joxe saamu mu ngir jox ma man yonent bi alayhi salaatu salaam di joxe sans compter ci nit ñi ci sama saxaaba yi mooy Abu Bakr li mu jël alalam def ko ci lislaam ngir lislaam kenn defu ko waaw waaw kenn defu ko kenn fekku ko ci waaw kenn kenn laa Usmaan al-Mi'taa walaw kaana Usmaan wallahi kenn fekku ko ci wa huwa qawlu saadiqul masduuq alayhi afdalu salaatu wassalaam waaw mu ngi noonu am na ci beneen riwaaya dane muy xadiisu mawlaana ibnu abbaas wa huwa aydan inda fi saxiix mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog dane laysa ahadun min annaasi amanna alayya fi nafsihi wa maalihi min abi bakr waaw mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhumaa wa ardaahuma mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wasallam dane dane amul kenn waaw amul kenn ci nit ñi koo xam ne li mu nangu li mu jël bakkanam jotam léppam boppam jox ma ko wa maalihi ak alalam min Abi amul ku ci fekk Abu Bakr amul ku ko dàq ku ko gën def waaw akbar moo tax gisoon nañ ci riwaayu imaam at-Tirmidhi ba ñuy gis euh, tarjama Seydina Siddiq gisoon nañ yi bi mu doon wax ne Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane mooy sax lii mutawaatir la ahadiis yi nii dane maa li ahadin lahu indanaa yadun illaa kaafa'naahu alayhaa maa xalaa Abaa Bakr fa inna lahu indanaa yadan yukaafi'uhu Allahu bihaa yawmal qiyaamah Allah allah allah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa qad rawaahu al imaamu tirmidi wa huwa fi sunanihi an sayyidina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na maa li ahadin lahu indanaa yadun illaa kaafa'naahu aleyha mu ne amul kenn ku ñu mas a defal dara ku ma mas a jàppale man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci lislaam bii dam loo ci def lu dul ne kaafa'naahu alayha lool nga def delloo naa la njekk lu toll noonu nga def alal bu dee alal la lu man di doon maa xalaa Abaa ba mu des Seydina Siddiq ba mu des Abu Bakr waaw fa inna lahu indanaa yadan yukaafi'uhu Allahu bihaa yawmal qiyaama moom nag am na loxo boo ne defal nañu ko boo xam ne buur yàlla laa koy bàyyee yawmal qiyaama moo koy fayal boppam akbar Allahu akbar Allah <laughs> waaw mu ne kon inna aman min amanni an-naasi alayya fi suhbatihi wa maalihi Abu Bakr walaw kuntu muttaxidan xalilan lattaxadtu Abaa Bakrin xalila cinq jours avant muy génnaat dina la ko wax alayhi salaatu wassalaam bu ma amoon kenn koo xam ne laay jàppe xarit kononte kon Seydina Abu Bakr kon Abu Bakr laay jàppe xarit waaw mooy Abu Bakr laay jàppee xarit walakin uxuwatal islaam waaye nag parce que buur yàlla moo ko jàppe xarit moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam te xarit manoo ko am ñaari nit ñu bokkul wa manoo ko am ak ñaar déedéet buur yàlla moo moom loolu moom loolu yonent bi aleyhi salaatu loolu buur yàlla la amal loolu moo tax mu ne waaye uxuwatal islaam waaye uxu mooy mbokkoo ci diine ba ca gën nekk ca njomboxtal ga nag moom laa am ak Abu Bakr waaw Allahu akbar Allahu akbar loolu de yéeme na de wallaahi wallaahi lii lii lii lii lii lii lii lii rëy na waaw moo tax am na ci yeneen riwaaya dane walaw kuntu muttaxidan xalilan lattaxadtu bna abi quxaafa walakin wuddun wa ixaaun wa imaan walakin wuddun wa ixaaun wa imaan wax ko ñaari yoon wa inna saaxibakum xalilullahi azza wa jal waaw loolu al imaam ahmad moo soloo boobu waaw mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam law kuntu muttaxidan xalila bu ma doon jàppe kenn xarit lattaxastu ibn abi quxaafa kon ibn abi quxaafa mooy seydna siddiq moom laa jàppe xarit waaye nag li am ba des mooy li am ba des mooy waaye wa inna saaxibakum li am ba des mooy wuddun cofeel wa ixaarun ak mbokkoo wa imaan ak ngëm yàlla gu ma bokk ak moom walakin wuddun wa ixaarun wa imaan wax ko ñaari yoon ba pare ne wa inna saaxibakum seen àndandoo bi mooy man seen waa ji xalilullahi azza wa jalla man xaritu buur yàlla laa loolu moo tax ma duma ko doon ak keneen sinon bu doon am nag yell na may jàppe man alayhi salaatu wasalaam kenn xarit Abu Bakr lay doon Allahu akbar Allahu akbar ba pare mu ne laa yabqayanna fil masjidi xawxa waaw mu ne laa yabqayanna bu mu des laa tubqayanna bu mu des fil masjidi ci jàkke ji xaw benn porox ndoll bu bu mën a jóge ci kër nit boo xam ne fa la nit di jaare di agsi ci sama jàkke ji illaa xawxata abi bakr mooy na ngeen fatt yépp ba mu des bu seydina siddiq waaw waaw ci yeneen riwaaye yi xawxa boobu la ñuy wax baab comme ni mu ne ci saxiixayni laa yabqayanna fil masjidi baabun illaa sudda illaa baaba abi bakr bi alayhi salaatu ne bu fi benn porox ndollu bunt bu buy jóge kër jàmb parce seen kër yi da doon joxe ci jàkk ji yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon nañ ko fatt waaw bam des bu seydina siddiq mais lii porox ndoll lay wax moom lañu ñu tudde baab mais amoon na ay buntu ay jamono yoo xam ne ay buntu la woon yooyu tey waxoon nañu daal di koy fat dinañ ci ñëw après ba mu des buntu kan loolu dinañ ci ñëw waaw léegi lii la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax dinañu ñëw ci côté bii nii waaye al imaam al al al Bayhaqi rahmatullah alayhi laata muy tudd lii dafa solo xadis boo xam ne mu ngi ci dalaa'ilu nubuwwa mu jaar ci alxaakim an-Naysaabu an-Naysaabuuri xadis bi jaar ci al imaam Muhammad ibn Isxaaq an az-Zuhri mu jële ko ci al imaam az-Zuhri an Ayyub mooy xadis boo xam ne mursal la moom lañ la waxoon ci jotaay bi weesu bim mu nee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa wax ci feebaram bi nga xam ne ci la génne àddina afiidu alayya min sab'i qirabin min sab'i abaarin shatta dane sotti leen ma ci juróom benn baak yoo xam ne ñu ngi ko jële ci joo juróom-ñaari baag set yoo xam ñu ngi ko jële ci juróom-ñaari teen yu wuute xatta ba ni may génne ma wax ak nit ñi fa faalu ñu def comme li sayyidatu Aïsha nee na mu génn toog ci minbar bi fa kaana awwala ma dakara ba'da hamdillahi wa thanaa'i alayhi dhikru ashaab dhakara ashaaba Uhud Allah fastaghfara lahum wa da'a lahum mu ne bi moo xam ne ci la toog ci minbar bi sant yàlla mooy da leen jiite comme ni ko sayyidatu Aïsha leerale ne bi mu génnee daf leen a jiite ba pare yéeg ci bar bi toog taxawul ak dafa toog xutba leen sant buur yàlla subhaanahu wa ta'ala bàkk ko kañ ko bi ma huwa ahla li nga xam ne moo yelloog boro borom bi subhaanahu wa ta'ala nee na lim njëkk a tudd ginnaaw loolu asxaabu ñi nga xam ne ñoom la nar a fekk nga xam ne ixwaan ñi nga xam ne moo doon wax ne ñii samay mbokk lañu mu sopp leen lool am na yu mag yooyu minhum sayyidina Hamza ammuhu al al al al al asadullahi al ghalib no wa asadu rasulih Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa Abdallah ibnu amr ibn haram walidu sayyidina jabir wa ghayruhum min as-sahabati al-kiram alladhina saqatu bi badr bi bi bi bi uhud ñoom la njëkk a tudd waa uhud fastaghfara lahum waaw lii lépp di dellu ci bañ a fàtte ñi faatu mu ñaanal leen buur yàlla jéggal wa daa lahum mu ñaanal leen waaw summa qaal ginnaaw gi mu ne mu ne yaa ma'shar al-muhaajiriin innakum asbaxtum taziiduuna wal ansaaru ala hay'atihaa laa taziid wa innahum caybatii allatii aawaytu ilayhaa fa akrimuu karimahum wa tajaawazuu can musii'ihim mu ne yaa ma'shar muhaajiriin ginnaaw bi tuddee waa Uhud alayhi salaatu wassalaam mu ne yaa ma'shar muhaajiriin ee yéen mboolem muhaajiruun yi ñi nga xam ne ñoo jóge makkatal mukarrama ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam alladina uxrijuu min diyaarihim bi geyri xaq illaa yaquulu rabbuna allah mu ne yaa ma'shar almuhaajiriin yéen mbooloom way gàddaay yi innakum asbaxtum taziidoon yéen de mooy mujj ngeen di yokk mooy yéen a yokk wal ansaaru ala ay ala hay'atiha la tazid kantaa ñi leen fat di wal ansaar ñoom ñu ngi comme nañu meloon yokkuñu mooy yokkuñu fi yokku gu fulgurant buñ ko comparé génn muhaajiru ne waaw wa innahum aybati allati awaytu ilayha te ñoom ñooy ñi nga xam ne nag ñooy ñoo ma protéger ñooy ndax li nga xam ne forteresse bi nga xam ne tata bi nga xam ne allati awaytu ilayha falaa ñëw daw làqu bi nga xam ne ci la ma waa Makka doon sonal kon nag njekk lool ñu ñu defaloon defal ma ko man defal leen ko fa akrimu karimahum ñi nga xam ne ñooy jubal ci ñoom ñu tedd ñi ci ñoom di rafetal teral leen ñoo ñële waaw ña ca tedd ci ñoom teral leen mooy ku ci jëf jëf ju tedd teral leen wa tajaawazu an musiihim waaye képp koo xam ne buur yàlla dogal na ci yow nga génn nga wàcc yoon nga jàdd yoon ci wàllam saar am njuumte gum def na ngeen leen jéggal Allah anamurru hakadha miraaral kiram kalla Allahu akbar innakum asbahtum ya ma'shar al muhajirin innakum asbaxtum taziduun wal ansaaru ala hay'atiha la tazid muhaajiruun yi nga xam ne dañ leen a fat ñi leen fat di alladina tabawwa'u ad-daara wal iimaan min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi suduurihim haajatan mimmaa uutuu wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa allah allahu azza wa jalla huwa alladhi wasafahum bi haadhihi as-sifaati al-hamiidati al-kariimati al-'aaliya buur yàlla moo leen melale niñ mel ñoom al ansaar nga xam ne yuhibbuuna dañoo sopp bëgg man ka xam ne ña xam ne haajara ku gàddaay ñëw ci ñeen ñoom dañu lay sopp waaw walaa yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma utu te lu ñu xas a joxe jeex na ñoom joxewuñu woon jàppalewuñu woon waa Makka yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñim àndal pour retour sur investissement am ah ndaa ko jàppale bu ay mbiram doxee samay mbir doxaale duma fàtte moom gor la bari na ñoo xam ne looloo tax ñuy dimbali nit ñi waaw bari nañu fat ay étudiants looloo tax ñu fat leena ah, fii ci tugal ah. ginnaaw ba mu xamee ne ah waa ji kat sawaay bi muy def c'est porteuse waaw ay way filière la boo xam ne mu nangu koo fat ngay xaar moom but li wolof yi naan bu tekkee bu ci amee dara mu bañ maa fat waaw képp koo xam loolooy sa yéene nag mooy bul taxaw nag naan yàllaa tax waaw bu ëllëgee mu fàtte la bul dem fenn di fa jooytu naan léegi la rek goree di rek waaye de ba muy door a agsi ci dëkk bi xamu fi kenn waaye budul woon ak man mu torox waxoo maa ko defoon te yàlla kese taxoon ma koy def waxoo dëgg de waaw xam nga ne waxoo dëgg de yàlla taxut woon waaye nag buur yàlla moom ya'lamu ma fi sudur xam na li ci dënn yi kenn manu koo njuuj njaaj kenn manu koo nax waaw mooy gis nga muhaajiruuna yi imagineel euh, ci tension yi nga xam ne ñoo xaw ci monde bi bokk na ci l'immigration waaw ay nit ñoo xam ne dañoo jóge yéen seeni gox seeni dëkk dem ci yeneeni gox dem ci yeneeni dëkk ñañu fekk si jàpp ne ñoom lu bon lu leen dal nag ñii di dóoru ñëw la te loolu du affaire ay watuwaab yeeg yooyu non su boo demee Afrique en Afrique du Sud problème même la les Zimbabwéens ak ñi nga xam ne ñoo dëkk jóge ci yeneen pays africains yi ñi leen fa ñenn ñi yenn sud africains yi di sorale parce que jàpp nañ ne di toj seen magasin yi di leen agressé parce que nee nañ ñoom ñoo piqué leur boulot ñoo tax mënuñoo am liggéey ndax liggéey bi ñu waroon am ñoo ko am moo tax li xew Europe moo gën a droit de l'homme yee tax ah. <laughs> voilà mooy loolu ngay dégg Afrique du Sud ñu ngay wër di di di di toj magasin kii di leen agressé yooyu si am na fii mais loolu fii nii c'est tellement cadré que ku fi def yooyu bu ñu la jàppee keroog nga koy mujjee def moo tax gars man ngaa man ngaa bañ ñi fi nekk waaye ñeme woo taxaw di ko def noonu di di non comme ni gars yi def yor seen yat génn ci mbedd yi dem di wër ana ku dëkk Zimbabwe ana ku dëkk Sénégal ana ku dëkk Mali ana ku dëkk ku jóge Nigéria li muy xew Afrique du Sud ak yooyu loolu amul hein waaye ñi nga xam ne nag ñi gën kawe ci loolu mooy ñi nga xam ne rabbahumul mustafa wa kafa alayhi salaatu wassalaam amul modèle société bu mas a jaar ci kaw suuf boo xam ne moo dëggal mbir mi taxawal ko jëmmal ko ko mel ni ñoom ni ñu ko jëmmale te gisoon nañ ko ci fraternisation bi al uxuwa bi yonent bi alayhi doon def doon leen mbokkale jël kii mbokkale kii mbokkale kii mbokkale kii te gisoon nañ ci exemple ci keroog bi ñuy gis ci wàllu faraidi ci ilmul miraas exemple Seydina Saad ibn Rabi' ak Seydina Abdurrahman ibn Awf alayhima ridwaanur rahmaan mooy gis nga problème boobu xew boo demee États-Unis immigration les frontières Israël les frontières France gars les frontières Afrique les frontières hein les frontières euh, ñii nii muhajiruna yi dañ leen accueillir ñoom ñuy bari ñuy bari alors que ñi leen accueillir ñoom yokkuñu fi yokku gi kii te pourtant mësoo dégg benn soulèvement am ñu ne nag ah gaa yi nag ñii dañ leen a fat doxandéem yi alay doxandéem <laughs> ni ko saa mbokk lébu bi mën a waxe léegi waaw fii ci ah, ndakaaru waaw ngir wane ne ñoo fi moom léeg-léeg ñu gëm ñu ñu ñu ñu ñu xam loola yow mi jóge Kajoor wala Bawol këne yow ëllëg doxandéem <laughs> waaw loolu nag l'islam day fóot lool sa xol waaw day fóot lool seen xol moo tax ma soo dégg waa Medina daldi fippu wala defu marsh wala ne nañ dem ci commerce fa fa fa fa fa muhaajiruuna yu mag yi fa seen commerce yi nekk ñu toj ko parce que nag ñu ngi commencé nag ah ñii dañ leen a fatoon ñu commencé nag bi ñu ëppale ci réew mi waaw te am na ci ñoom ñoo xam ne ci ahlu suffa lañ bokkoon muy Seydina Abu Sa'id al-Khudri mi ñu nettali sànq xadiis bee moom ci boppam les fois da doon nekk ci ahlu suffa wa huwa madaniyun mahd waaw médinois la te da doon nekk ci waa ahlu suffa ñooñ nga xam ne angaar boobu ñu doon nekk ci côté jàkka ji ci jàkka ji ñàkkoon te Seydina Abu Hurayra bokkoon ci ñoom te masuñoo kaas naan lu tax waaye yow non parce que ñooñu mooy ñu yonent bi alayhi salaam defar ku dul ñoom boo seen loolu dina xaw ci yow benn côté dina am benn kii nga ne ah gars yi niñ leen leen génne waaw yonent mi aleyhi salaatu salaam nag di leen rappeler njekk gu rëy googu ñuy def waaw ndax du lu ndaw du ay spéculation kese du ay wax kese non nangu li nga am ak la nga amul nga bokk ko koo xamante ne bokk ngeen ak moom benn cosaan bokk ngeen benn mooy ne fële la jógee mu ñëw ngeen bokku lépp waaw moom nag mu fàttali la loolu dee leen fàttale ku njekk loolu yéen muhaajiruuna même bu dee yéen a ngi bari amaana man ngeen di bopp leen yaa ma'shar al-muhaajiriin innakum asbahtum taziiduun wal ansaaru ala hay'atihaa laa taziid yéen ngi yokku te lansaar yi yokkuwuñ wa innahum aybatii allatii aawaytu ilayhaa ñooy forteresse dencuwaay bi nga xam ne ba ma ñama sonal Quraysh bañ ma sonalee fi ñëw daw làqu fi lañ ñoom ñoo ma yiir ñoom ñoo ma ñoom ñoo ma fat waaw fa akrimu karimahum teral leen ñi ci nga xam ne ñoo ciy rafetal di teddal di def lu rafet wa tajaawazu an musiihim te ngeen jéggal ngeen di jéggal tey jëllali ñi nga xam ne ci ñoom ñooy ñoo ñooy def naka su dul noonu ay rëcc rëcc di jóge ci ñoom summa qaala alayhi salaatu wa salaam ñu ngi ci riwaaya al imaam al bayhaqi rahmatullah alayhi an ayyub ibn bashir wal xadiis mursal wa qad rawaahu al imaamu muhammad ibn isxaaq an zuhri an ayyub ibn bashir bi sanadin eh, boo xam ne mursalun saxiix mu ne ginnaaw gi summa qaala alayhi salaatu wa salaam ñu ngi ci même discours bi la. yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ayyuhan naas yéen nit ñi inna abdan min ibaadillahi qad xayyarahu allahu bayna dunya wa bayna ma inda allah mu ne a faxtaara ma inda allah mu ne ne inna abdan yonent bi aleyhi salaatu salaam ne benn jàmm min ibaadillah ci jaamu yàlla yi qad xayyarahu llahu buur yàlla daf ko tànnloo bayna dunya diggante àddina wa bayna ma inda allah ak la ne fa boroom bi subhaanahu wa taala faxtaara mu tànn ma allah mu tànn la nekk fa buur yàlla subhaanahu wa taala mu ne fa fahimaha abu bakr radiyallahu anhu min bayni nnaasi fa baka siddiq daal koy xam ci biir nit ñi après mu jooy hein ba mu teg ci liñ ci tegoon ba ni muy wax ne unzuru ila haadihi mooy ci euh, kii yi porox ndoll yi ci buyut yi ila haadihil buyut ci bunt yi ashari'a fil masjid mooy mooy néeg buyut néeg yi nga xam ne dañuy joxe ci jàkka ji fa saddu fa sudduha ngeen ngeen ngeen yépp illa ma kaana min bayti abi ba mu des li nga xam ne mooy kër abu bakr bi joxe fii ci jàkka ji bu ko kenn fàtt fa inni la a'lamu ahadan indi afdala fi fi sohbati min ndax man alayhi salaatu wassalaam xawma ku gën àndandoo bu mu ànd ak man que moom as-siddiq radiyallahu ta'ala an abi an abi bakr wa radiyallahu ta'ala an saxaabati rasulillahi alayhi afdalu salaatu wa salaam ajma'in waaw ah. Allah moo tax al imaam ibn Mas'ud radiyallahu anhu kama rawaahu saaxibu as-saxiixayn wa kadaalika al imaamu Ahmad wa Tirmidi wa ibn Maaja xadiis bi jaar ci Abul Ahwas Awf ibn Maalik ibn Nadla mu ne sami'tu Abdallah ibn Mas'uud yuhaddithu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne man ab ibnu Mas'ud de dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne law kuntu muttaxidan xalilan lattaxadtu aba bakrin xalila walakinahu axi wa saaxibi wa qad ittaxada allahu azza wa jalla saaxibakum xalila al imaamu ibnu Mas'ud ibnu Abd radiyallahu anhuma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam de nee na bu doon doon naa jàppe kenn def ko xarit kononte kon dinaa jàppe say Abu Bakr xalila moom laay jàppe xarit walakinahu waaye li am mooy axi moom de walakinahu waaye moom axi sama mbokk la wa saaxibi sama àndandoo la wa qad ittaxada allahu azza wa saaxibakum xalila buur yàlla nag màgg na tedd na moo jàppe seen wa seen mbokk mi di man mii di man seen seen àndandoo man mii ngeen nekk sama àndandoo moom moo ma jàppe li nga xamante ne mooy xarit Allah waaw ah kon mu ngi noonu kon waaw moo tax am na ci beneen riwaaya ba léegi mawlaana ibnu Mas'ud mu ne qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wal xadiisu fi saxiixayn mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na alaa inni abra'u ilaa kulli xillin min xille walaw kuntu muttaxidan xaliilan lattaxadtu abaa bakrin xaliila inna saaxibakum xaliilullah allah Euh, mu ne moom Seydina Mawlaana Ibn Mas'ud mu ne qaala rasulullah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wa qad rawaahu al imaamu al buxaari fi kitaabi fadaa'il as-saxaaba radiyallahu ta'aala anhum baabun min fadaa'ili abi bakrin siddiiq radiyallahu anhu ci buntu boobu la ko indi ci buntu téere bi mu def ci ngëneelu saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum alaa yëgu ngeen ma yëgal leen man de rasulullah abra'u ila kulli xillin min xill deñ naa ba set wecc mooy masuma ci sax dugg ci bépp xill parce xill mooy alxalil mu ngi jóge ci mooy koo xam ne gis nga ni deret di jaxasoog yaram noon ngay mel ci keneen ki waaw mooy da ngeen di duggante de telle sorte comme ni ruux di mel ci biir yaram noonu ngay mel mooy manoo laal fenn lu dul ne moom nga laal te lépp mooy moo tax wolof di ko woy xarit comme boo jëlee benn gerte doomu gerte wala doomu ŋàndu ab ab ab guro dag xar ko ci digg bi ba yow yaa koy xalas mais nga topp moom fi mu kii nii gis nga ni ñuy niroo mel ni ay taw ama ñaari seex ñoo ñoo niroo lépp loolu mooy xarit mu ne man set naa ci bépp xel min xelle képp kuy woote xarit deñ naa ci man nekk xaritu koo kël waaye walaw kuntu muttaxidan xalilan lattaxadtu aba bakr lattaxadtu aba bakrin xalila bu ama amoon kenn man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku may jàppe xarit kononte kon abu bakr laay jàppe xarit waaw waaye inna saaxibakum xalilullah waaw waaye dafa fekk nag ne seen waa seen mbokk mi ah ah moom xalilullah moom xalilullah la

raxmatullahi aleyhi mu ne yonent bi sallallahu aleyhi wasallama yonent dinañ ñëw après ci xadiisu jundub bi biñ la waxoon sànq inshaa allahu taala te niroog sax lii nii ñuy bëgg wax muy riwaaya al albayhaqiyu raxmatullahi alayhi mu daldi solo ci dalaa'ilu nubuwa mu jaar ci yoonu seydina isxaaq ibn rahawiya mu jële ko ci zakariya ibn adiy mu jaar ci mu ne xaddatanaa ubaydullah ibn amr arraqiyu an zeyd ibn abi unaysa an amr ibn murra an abdullah ibn alxaarisi qaala xaddatani jundub man jundub ibn abdillah ibn sufyan albajaliyu albajaliyu muy jundub ibn abdillah ibn sufyan radiyallahu anhu wa kaana min saxaabati rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam bi sanadin saxiix waqad axrajahu al imaamu muslim kamaa sanara inshaa allah ba'da qaliil mu ne annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabla an yutawaffa bi xamsin wa huwa yaquul mu ne dégg na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laata muy faatu juróomi fan laata muy faatu wa huwa ta moom aleyhi salaatu wassalaam kat xaalam yaquulu mu ngi naan mooy ca minbar ba la ne woon qad kaana lii minkum ixwatun wa asdiqaa wa inni abra'u ila kulli xaliilin min xullatihi walaw kuntu muttaxidan min ummatii xaliilan lattaxadtu abaa bakrin xaliilan wa inna rabbi ittaxadanii xaliilan kamaa ittaxada ibraahiima xaliilan wa inna qawman mimman kaana qablakum yattaxiduuna qubuura anbiyaa'ihim wa sulahaa'ihim masaajid falaa tattaxiduu al-qubuura masaajid fa inni anhaakum an dhalik allah waaw ah. yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne qad kaana lii minkum ixwatun wa asdiqaa mu man amoon naa ci yéen ñoo xam ne samay xarit lañ ñi samay àndandoo lañ samay xarit waaye wa inni man nag rasulullah léegi abra'u deñ naa ila kulli xalilin min xullate waaw boroom xaritoo gu ne deñ naa ca xaritoo ga ndax lu tax walla kuntu te bu ma nekkoon sax instant bii di jàppe kenn min yi ci sama xeet wërngal këpp ba ilaa yawmi diin bu ma doon jàppe kenn xalilan xarit la taxadtu aba bakr aba laay jàppe xarit lu tax nag ma denc lële mooy wa inna rabbi taxadanii xalilan kama taxada ibrahima xalila ndax sama boroom tabaraka wa taala moo ma jàppe xarit comme ni nga xam ne noonu la jàppe seydina ibrahim xalil al xalil ni nga ko jàppe xarit noonu la ma jàppe xarit waaw wa inna qawman mu ne te am na ay nit mimman kaana qablakum yu leen jiitu woon yattaxiduuna qubuura anbiyaa'ihim wa sulahaa'ihim masaajid te am na ñi leen jiitu woon ñoo xamante ni nii dañ doon jàppe seen bàmmeelu yonent ya ak ñu nit ñu baax ña ca ñoom bu ñu faatoo seen bàmmeele ñu jàpp ko def ko jullikaay waaw kon nag falaa tattaxiduwul qubuura masaajid bu leen jàppe mukk bàmmeel yi bu leen leen jàppe def leen ab ab sujootukaay ab jullikaay fa inni man rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam anhaakum an daalik tere naa leen loolu le euh, côté bii gisoon nañ ko walillaahi alhamdu wal minna yaataloon nañu ko ci est jàkka man naa am xabru wala man nañu fekk xabru fenn tabax fa jàkk loolu gisoon nañu masala yooyu walillahi alhamdu wal minna ci siira bi yaataloon nañ ko jëlaloon nañu lu bari walillahi alhamdu wal minna te gisoon nañu xadiis yu mel nii léegi nañ leen ñëw ci xadiisu al imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri an-naysaburi rahmatullah mu jaar ci al imaam Isxaaq ibn Rahawayh parce que mu ngi ko jële ci ñaari sëriñam ci kitaabul masaajid wa mawaadi'i salaa buntu bi suraax yi def téere bi imaam Muslim defal boppam al masaajid jàkka yi wa mawaadi'i salaa ak bërëbu jullikaay yi buntu bi suraax yi def baabu nahyi an binaa'i al masaajidi ala al qubuur baabu buntu annahyu tere an bina'il masajid di tere di tere yuñ tere di tabax ay jàkka alal qubuur ci kaw bàmmeel yi mu jëla ko ci ñaari sëriñam moom al imaamu muslim ibn al hajjaj abul husayn rahmatullah alayhi mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba mu ne nettali nañu abu bakr ibn abi shayba abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn uthman al wasitiyu al-Absiyu mawlaahum al-Kuufiyu rahmatullahi alayhi mu siiw mi si Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Isxaaq ibn Ibrahim mu Isxaaq ibn Ibrahim ibn Maxlad ibn Ibrahim al-Hanzaliyu gën a siiwee ci ah, Isxaaq ibn Rahawayh al-Marwaziyu al-Hanzaliyu an-Naysaabuuriyu rahmatullahi alayhi mu ne waaye wal lafzu li Abi Bakr mu ne expression yi may indi fii Abu Bakr ibn Abi Shayba moo ko wax mu ne qaala Isxaaq Isxaaq mu ne sama sëriñ Isxaaq ibn Rahawayh dane axbarana moom axbarana la nettali la wax ba mu ñu koy jàngal xadiis bi wa qaala Abu Bakr kanta Seydina Abu Bakr muy ibn Abi Shayba moom dane xaddatana nettali nañu Zakariya ibn Adi mu ne nettali nañu Zakariya ibn Adi ibn Zurayq ibn Ismaayil at-Taymiyul Kuufiyu al-Baghdaadi rahmatullahi alayhi an Ubaydillah ibn Amr mu jële ci Ubaydillah ibn Amr ibn Abil Waliid al-Asadiyu Abu Wahb rahmatullahi alayhi an Zayd ibn Abi Unaysa mu jële ci Zayd ibn Abi Unaysa muy Zayd al-Jazariyu rahmatullahi alayhi abu usama rahmatullah alayhi an amr ibn murra mu jële ci amr ibn murra ibn abdillah ibn tariq ibn alxaaris ibn salima ibn ka'b ibn wa'il rahmatullah alayhi almuraadi alkuufi al'a'ma mu ne an abdillah ibn alxaaris annajraani mu jële ci abdillah ibn alxaaris ko joowoon ci waa najraan di azzubaydi annajraani alkuufi rahmatullahi ala aljamii qaala moom moo ne xaddatani jundub mu ne nettali na ma ki nga xam ne mooy jundub di jundub ibn abdillah ibn sufyan albajaliyu albajaliyu radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qabla an yamuuta bi xams mu ne dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qabla an yamuuta bi xams laata muy génn àddina juróomi fan laata muy génn àddina man laa ko dégg jub jundub ibn abdillah ibn sufyaan radiyallahu taala anhu wa ardaah wa huwa yaquul moom aleyhi salaatu wassalaam mu ngi naan inni abra'u ila allahi an yakuna li minkum xalil mun a deñ naa ci yàlla di séedeloo yàlla di deñ di ci jàppe kenn ci yéen di ko jàppe ki nga xam ne mooy xarit fa inna allaha taala qad ittaxadanii xalilan kama ittaxada ibrahima xalila buur yàlla tabaraka wa taala moo ma jàppe man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ma jàppe xarit comme ni mu jàppe seydina al xalil seydina ibrahim def ko xarit waaw mu ne walaw kuntu muttaxidan min ummati xalilan lattaxadtu aba bakr waaw mooy même kii la bu ma amoon kenn ku may jàppe xarit ci sama xeet konoon te kon Abu Bakr lay jàppe xarit alaa waawee alaa waawee alaa yëgu ma yëgal leen wa inna man kaana qablakum nekk na ci ñi nga xam ne ñoo leen jiitu am na ñoo xam ne ci ñoom kaanu yattaxiduuna qubuura anbiyaa'ihim wa saalihiihim masaajid alaa falaa tattaxidul qubuura masaajid inni anhaakum an daalik dañ doon jàppe seen bàmmeelu xabruy seen yonent yi aleyhim salaatu wasalaam wa saalihihim ak nit ñu baax ña ca ñoom radiyallahu dañ leen doon jàppe def leen li nga xamante ne nii mooy masaajid ay jàkka ay li nga xam ne bokk waawee fala tattaxidu alaa tere naa leen de maa ngi leen di wax déglu leen ma attention déglu leen fala tattaxidul qubuura masaajid bu leen jàppe bàmmeel yi def ko ay jullikaay ay sujootukaay inni man rasulullah anhaakum an dalik mu ngi leen di tere lool waaw ngir dànkaafu xeet wi këne moom bu ñu ko defal loolu waaw waaw ah. Allahu waaw Allahu akbar gis nga ngir lépp lu jëm ci shirk xam na ne leen mu jóge fi waaw yàgg na leen koo wax waaye du muy dellu waaw muy dellu muy dellu di leen wax li nga xam ne moom la leen di wax Allahu euh, léegi mooy kon gis nañ ci xadiis yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam day wax ne suddu anni kulla xawxa fi l masjidi geyra xawxati abi bakr mooy wal xadiisu gis nañ ko muy saxiixay na yépp seet leen ma bépp porox ndoll buy jóge ci benn kër gi dugg si ci jàkka ji ngeen tëj ko ba mu des bu Seydina Siddiq radiyallahu anhu euh, léegi xutba bi yonent mi alay saa salaam lii la am na beneen boo xam ne euh, euh, solo nañ ko ne waaye xadiis boobu noonu wérul waaw xadiis boobu noonu wérul te al imaam al bayhaqi raxmatullaahi alayhi moom moo ko soloon moo tax al imaam mel al imaam al xaafiz ibn kasiir ci al bidaaya wa nihaaya mu ne bi isnaadin gariibin wa lafdin gariib ci càllale boo xam ne bu bu bu bu waaye it expression ya yu tumuranke la waaw ah. loolu mu jaar ci al-Fadl ibn Abbas mu ibn Abbas mu ne moo ko jële ci al-Fadl ibn Abbas yonent bi saa saa dafa dem mu ne mu ne léegi képp koo xam ne mas naa laa wax lu dul noonu wala ma la dara la dara ci sa yaram sama yaram a ngi fayul ak yu mel noonu waaye hada hada laysa bi saxiix léegi fi ñu bëggoon a ñëw mooy fii nii discours bi gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam wal xadiis mutawaatir kene euh, euh, dane suddul abwaaba illaa baaba ab ki euh, al xaw xaw xaw xay ah ba mu des ba mu des bu Seydina Siddiq ba mu des bu Seydina Abubakar Abubakar radiyallahu anhu waaw bépp xaw-xa rek mooy porox ndoll booy nit mën a jaar ba dugg si ci jàkka ji dindil leen ma ko fattal leen ma ko loolu dafa am ay xadiis yoo xam ne dafa ñëw di wane leneen këne du Seydina Siddiq kese la yonent ma lay saar saam ma sa wax loolu lii nag ñuy bëgg a wax al imaam al indi na ko ci al bi muy sharaa ci kitaabu fadaa'il asxaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw ci baabu buntu ah qawli nabi mooy ci kitaab boobu ci bi muy wax ci fadaa'ilu asxaabi ngëneelu saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baabu manaaqibil muhaajiriina wa fadlihim minhum Abu Bakr Abdullah ibn Abi Quhaafa at-Taymi radiyallahu buntu bi def ci ngëneelu jaloorey muhaajiruuna yi ak seen ngëneel mu ne bokk ci ñoom Abu Bakr di doomi ibn Abi Abdallah muy Abdallah Abu Bakr xam nga gisoon nañ ñenn ñi ne Abdallah la tuddoon alhamdulillah ibn Abi Quhaafa radiyallahu anhuma muy baabu qawlu nabii sallallahu alayhi wa sallam suddul abwaab illaa baaba abi leen ma buntu yi ba mu des buntu seydina siddiq xaw xala mooy porox ndoll bi waaw ba mu ëndee liñ wax sànq xadiis seydina abu sa'id al-xudri bi mu koy shara inna allaha xayyara bayna dunya wa bayna maa indahu faxtaara daalika al-abdu maa inda Allah qaala fa bakaa Abuu Bakr fa-ajibnaa li bukaa'ihi an yuxayyara an yuxbira rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam an abdin xuyyira fa kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-muxayyar wa kaana Abuu Bakrin a'lamanaa fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam inna amanna an-naasi alayya fii suhbatihi wa maalihi Abuu Bakr walaw kuntu muttaxidan xalilan gayra rabbi lattaxadtu aba bakrin walakin uxuwatu lislaam wal mawadda wa mawaddatu laa yabqayanna fi lmasjidi baabun illaa sudda illaa baaba abi bakr mooy liñ gis rek te gis ko ci riwaay yu bari bi muy sharaa loolu la la indi lii mu def tanbih lu am solo mi waaw tanbih mooy nota bene Allah mu ne jaa fi sadd al abwaab allati xawla al masjid axaadiisu yuxaalifu zaahiruha xadiisu al baab waaw mu ne ñëw na rot na ay xadiis yoo xam ne yu bari yoo xam ne day wax ci affaire tëj bunt bi mooy fatt porox ndollu yi yoo xam ne xadiis yooyu boo leen gisee li muy wane mooy dafa wuteeg xadiis bii mooy dañoo mooy dañoo wute waaw lay feeñ ca xadiis yooyu dañoo wuteeg lii nii yii nii ñu gis nii nii te tudd ko léegi que ne illa baaba abi bakr que c'est buntu Seydina Abu Bakar kese la wax ñu bàyyi mu ne moom imaam alxaafiz rahmatullah alayhi minha bokk na ci xadiis yooyu ma la wax xadiisu Sa'd ibn Abi Waqqaas muy xadiis Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas xaalu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam abu alayhi salaatu wa salaam abu Isxaaq al-mubashshar bil janna radiyallahu taala an Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne bokk na ci xadiis Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas eh, mu ne qaala lan la wax moom annahu qaal lan la Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas la wax dane amarana boo xam ne day wuteek boo xoolee zahiru apparence xadis mooy defu wuteeg xadis bi ñu xadis yii ak yi nga xam ne ñooy wax lii lépp ne bu Seydina Siddiq kese la wax mu ne Seydina Sa'd dane amarana mooy foofu moom leer na ne loolu la wax waaye mooy am na yeneen xadis yu ne mas naa wax tamit ñu fatt buntu yépp bam des buntu keneen mu ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dane amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi saddil abwaabi shaari'ati fil masjid wa taraka baaba Ali radiyallahu ta'ala an ali ibn abi taalib abul xasan wal xusayn sihru rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne seydna Saad ibn abi waqaas mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo digal hein bi saddil abwaab ci ñu fatt buntu yépp ash-shari'ati fil masjid yi nga xam ne ñooy am romb di jaar ci ndax ñoom seen kër yi da joxe ci kii yi ci euh, li nga xam ne mooy jàkka ji yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen ma bunt yoo yële waaw bunt yooyu yépp wa taraka baaba ali mu bàyyi buntu seydina ali ibn abi taalib waaw mu bàyyi buntu seydina ali ibn abi taalib amirul mu'miniin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa loolu benn la kan moo ko soloo mu ne axrajahu ahmad wa nasaa'i wa isnaaduhu qawi alimaam alxaafiz mu ne xadiis boobu nii bii nii axrajahu ahmad alimaamu ahmad raxmatullaahi alayhi mooy ki nga xam ne moo ko soloo wannasaa'iyu ak al imaamu ahmad ibn shu'ayb annasaa'iyu imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ak imaam annasaa'i al imaam annasaa'i ahmad la tudd ahmad waaye waxul axrajahu ahmad wannasaa'i mooy ahmad mooy al imaamu ahmad boroom musnad bi wannasaa'i ak al imaam annasaa'i boroom sunan bi muy Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi waaw mu ne wa isnaaduhu qawi al-imaam al-Haafiz mu ne <clears throat> te sanadam bu dëgër la mu ne wa fi riwaayatin li Tabaraani fi al-awsati rijaaluhu thiqaat min az-ziyaada fa qaalu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam sadadta abwaabanaa fa qaala maa ana sadadtuhaa walaakinna Allaha saddahaa mu ne ba léegi ci xadiis bi imaam at-Tabaraani <coughs> soloo na ko ci al-awsat bu Seydina Abu Sa'iid Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas boo xamante ne rijaaluhu thiqaat góor ña nekk ca càllale ba ñu dëgër lañu mina ziyaada loo xam ne ndollent am na fa xaalu bi yonent mi aleyhi salaatu salaam waxee loolu dañ ne ko yaa rasuulallah yow ndawal yàlla li ah yow ndawal yàlla li aleyhi salaatu wassalaam sallu ala mu neen toog di xoole rawatina ñu ngi ci bésub aljuma waaw bésub aljuma lañ ne en plus baril nañu baril lu ñuy san lu ñuy julli ci yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi bokk na ñun nag ci xéewal yi ñu suñu boroom defal mooy siira bi boo koy tudd tout le temps da ngay julli ci yonent bi alayhi salaatu waaw ñun ñuy topp siira bi tout le temps ñu julli ci comme ndax comme que tariqatul muhaddisiin lañ jël ah mooy afdalu turuq afdalu tariq yoon wu gën wooy ute xam-xam mooy yoonu muhaddisuuna yi ndax ñoom ñooy ñi topp athaaru nabi athaara nabi jeexitalu yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi foo leen toog foo ñu nekk ñu ngi naan tawala yi dañ koy wax ba ñëw ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam tout le temps ñu ngi julli ci moom ñu ngi julli ci moom waaw moo tax ñoom jaar ci yoon woowu xamee ci siiraay yonent bi alayhi salaatu maa ajmala moom mi nga xam ne moom moom moone ne xaddatani allah tamim addaari waaw moom mi nga xam ne moone ne xaddatani yonent bi alei sat xam ne nettali na ma kon ñu nit ñu koy roy ci loolu naan nettali di jël ci càllale yi di topp càllale yi ba ci ko alayhi salaatu wasalaam wala saxaaba bu nettali ay mbiram ñu ne lii mooy lii moo xewoon teg ko ci lu dëgër teg loo xam ne lu leer loo xam ne mën nañ ne lii moom xewoon ñun ñi nekk ci àjjuma le douze ah ci Ramadan ci l'an mille quatre ñu nekk Ramadan l'an mille quatre cent quarante àjjuma ah kon sallu ala nabi bari leen lu ngeen koy julle comme ni nga xam ne noonu lañu ko digale moom salawaatullahi wasalaamuhu alayhi mu ne foofu kon góor ña ñu dëgër lañu yeneen ñoom mu am luñ ci yokk mooy lan yoo xam ne góor ña dëgër nañ ñu yokk lan yaa rasuulallah nee na bi mu leen waxee lool ne fattal mee leen ma buntu yépp yi jëm ci yi jaar ci sama jàkka ji wa taraka baaba ali mu bàyyi buntu sayyidina ali radiyallahu anhu nee na ñu ne ko mais ya rasulallah sadatta abwaabana mais yonent bi alei satu salaam fattulu nga suñu bunt yi fa qaala yonent bi salaam ne ma ana sadattuha du man maa leen fatt de walakin allaha saddaha ci ndigalu borom bi laa ko def laa wax ñu fatt yépp bàyyi bu sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhu te kon gis nga ñii dëgër nañu imaam alxaafiz mu ne beneen xadis wa an boo xam ne apparence am day wuteeg xadis bii ñu jógee te nekk ci te yonent bi alayhi wax ko juróomi fan muy génn àddina Seydina Zayd ibn Arqama radiyallahu anhu mu ne kaana li nafarin min as-sahaabati abwaabun shaari'atun fil masjid fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam sudduu haadihi al abwaab illaa baaba Ali fa takallama naasun fi daalik fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam inni wallaahi maa sadadtu shay'an wala fatahtuhu walaakin umirtu bi shay'in fattaba'tuhu waaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna zeyd bnu arqama radiyallahu anhu mu ne dafa am mbooloo ñenn ci saxaaba yi ñoo xam ne ñooy dañoo jege woon seen kër dafa jege woon jàkka ji comme bari waay buñ bari di ñëw ci jàkka ji ñu far ut benn bunt boo xam ne buy joxe boo xam ne da leen di yóbbu ci jàkka ji fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam benn bés mu ne suddu haadihi al abwaab suddu haadihi al abwaaba